baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim wala tanfacu alshafaacatu cindahu illa liman adina lah xatta ida fuzzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaalu alxaq wa huwa alcaliyu alkabiir ci jataay bii ñu génn ci laaya bii lañu nekkoon fi suñu boroom naan du jariñ wala tanfacu alshafaacatu cindahu du jariñ li nga xam ne mooy ak ràmm fa moom illaa lu dul la ka nga xam ne moom boroom bi moo ko jox ndigal tabaaraka wa taala xatta ida fuzzi'a quluubihim ba nga xam ne loolu lay wuññee tiitaange gi ci seen xol yi xaalu ñoom ñu ne maada qaala rabbukum laajte ne yooyu lan la seen boroom wax xaalu ñañu laaj ne alxaq dëgg wa huwa al aliyyul kabiir te mooy ki nga xam ne mooy ki nga xamante ne mooy ki kawe te yéegul alkabiiru mooy ki rëy te mooy ki màgg azza wa jalla loolu ñu ngi woon ci beneen côté bi nga xam ne xatta ida fuzia li muy tekki dëgg-dëgg mooy lii ñu lay wax te loolu comme noonu la ko al imaam ibn jarir at-Tabari rahmatullah alayhi daal di waxeta al imaam al-Hafiz ibn Kathir rahmatullahi alayhi moom itam ci tafsiram bi loolu la wax ne lii moom mooy li nga xamante ne nii mooy amul benn sikki sàkk que ne aaya bi lii lay wax ndax boroom xam-xam yi am na ñeneen ñu ne laaya bi hatta ida fuzzi'a ba li nga xam ne ci la ñuy wuññee bi qulubihim ci seen xol yi ñu ne lool mooy am na ñu ne mooy bu yéefar yi di génn àddina boroom bi wuññil leen yi nga xam ne moo taxoon ba mënuñu koo gis mënuñu koo jaamu dëgg-dëgg bokkaale yaak yooyu yëpp mu dindi ko ñu gis ne nag yé problème am na kon lañ ñu doon wax yëpp dëgg la am ñu ne yawmal qiyaam la leen lool di dal waaye lool lépp loolu lépp ginu la dëgër parce que li gën a dëgër mooy li nga xam ne moom lañ tàmbali woon ci jotaay bi weesu al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi na ko naka noonu al imaamu taalibin daal ak al bunu maaja rahmatullahi alayhim ñoom ñépp soloo ko muy xadiisu sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom bi bu dugalee benn mbir malaaka yi dañuy dóor seen seen laaf ñoom ñépp daldi toroxlu wàcce ñoom ñépp waa waaye ka annahu silsila mel ni benn chaîne bu ñu dóor ci xeer woo xam ne dafa liis mu ne fa ida fuzzi'a bi qulubihim tiitaange googu daloon leen ba ñu wàcc seen lii mel ni bi ñu déggee mel ni chaîne bu ñu dóor léegi goo xamante ne nii ndax ndax li qawli yi ndax waxu borom bi mooy tax ñu daal di nekk ñoo xam ne dañuy torox ñu toroxlu daal di wàcc mais na mais kàddu ko bu ñu koy dégg day mel ni silsilatun ala safwan chaîne bu ñu dóor ci benn xeer wu liis nee na fa ida fuzzi an qulubihim nooy tiitaange moo leen dugg bañ def noonu ñoom ñëpp teg seen laaf yi ci suuf léegi nag mooy ci asamaan si noonu léegi nag mu ne malaaka yi après nag bu borom bi hatta ida fa ida fuzzi bu wuññee dindi an qulubihim tiitaange ga woon ci seen xol yi ñoom xaalu après nag ñu jóg giif léegi nag nag maada qaala rabbukum ana lan la seen borom wax xaalu ñu ne ñañ ko laaj ne lilladi qaala ko ka wax mooy kañ koy laaj ka muy wax loolu lañ la waxoon ne xadiisu imaam ibn abi xaatim bi ata ñoom imaam euh, euh, ñëli solo woon ko dañ tuddoon ko ci jataay bii weesu te ne boobu noonu da doon wane ne lan ki nga ci xadisu an-Nawaas voilà ibn Samaan bi radiyallahu taala anhu wa arda kene ñooñu muy wax noonu mooy ñan mooy ñi nga xamante ne nii mooy euh, waa E, kii e, Seydina Jibril la alayhi salaatu wassalaam waxoon nañ la li nga xam ne moom la ci imaam Ibn Abi Xaatim ci boppam wax ne dégg naa sama baay ne xadiis bi bokkul ci xadiis al-Waliid ibn Muslim de ndax xadiis bi daa jaar ci moom ndax imaam Ibn Abi Xaatim dane xaddasanaa Muhammad ibn Awf wa Ahmad ibn Mansuur léegi nag ar-Ramadi rahmatullah alayhi mu ne ñoom ñaar ñépp nee nañu xaddasanaa Nu'aym ibn Hammaad voilà foofu qaala mu ne haddathana al-Walid ibnu Muslim an Abdirrahman ibn Yazid comme ni ñu ko gisoon léegi mu ne nag nan sama baay di Abu Hatim rahmatullah alayhi nee na xadis bi bokkul ci xadisu ki nga xamante ne nii mu ne laysa hadha al-hadith bi Sham ca waa ca Shaam de anil Walid ibn Muslim jëlawuñ ko ci al Walid ibn Muslim rahimahullah te loolu mooy ne affaire baa ngi noonu ak li nga xam ne moom la ci Duhay mu waxoon loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna moo tax lay remettre en cause kon wér ko xadiis boobu jaar ci an Nawaas ibn Sam'aan kene kay wax kay nga kay njëkk a jóg mooy Seydina Jibril ndax xam nga bu doon loolu dëgër na man nga ne ah yow fan yee yaa ngi fi doon wax ne am na ci boroom xam-xam yi ñu naan euh, euh, ruux bu mag bi te du Seydina Jibril kooku la boroom biy waxal même buy wax ak ñeneen ñi moom moo leen koy wax. xam nga hadis bii bu wéroon man nga ne kon ah ruux boobu kon yow mooy Seydina Jibril ah kon ñun li ñu li ñu ëpp di wax loolu mooy li dëgër waaye dañ naan la ah waaye hadis bi ñoo ko gisandoo gis nga mooy wérul te doxee sëriñu imaamul Buxaari yi la woon comme niñ la ko waxee woon ku dëgër ak ak ñoom imaamu Nasaa'i imaam Ibn Maaja ak ki nga xam ne mooy sëriñu imaam Muslim boobu la di al imaam ad-Daarimi ñoom ñëpp añoon ñëpp ay taalibeem lañu woon de. te loolu wax na jëm li wax te moo gën a xam waa Sham seeni xadiis nee na xadiis bii la asla lahu amul cosaan waaye bu ñu ñëwaatee ñun fi ne newoon ci li nga xamante ne nii mooy la <laughs> asla lahu nag amul cosaan mooy dëgërul rek mooy boroom xam-xam yi dañoo am teggin yu rëy waaw ni ñuy waxe mooy <laughs> waaw moo tax ñuy waxe noonu la asla lahu lii amul cosaan mooy rek bon tegel ne quoi <laughs> wala voilà léegi nag kon buñ ñëwee ci hadis imaamul Buxaari bi ci tafsir bi ci suuratu Saba mu ne malaaka yi kon bu bu ñu tegee seen laaf yi noonu léegi nag ñu daal di ndax tiit ci kaddu gi ñuy dégg borom bi tabaaraka wa taala bu euh, kaddu googu nga xam ne ñoom niñ koy déggee day mel ni chaîne bu ñu dóor ci benn xeer bu liis léegi mu ne fa idaa fuzzi an quluubihim bu ñu dindee tiitaa nga ne woon seen xol ya xaalu ca la ñuy waxe ñoom maada qaala rabbukum ana lan la seen boroom wax ñu laaj ko ñoom malaaka yi xaalu ñu wax lilladi qaala mooy ngir ka nga xam ne moo wax mooy ka leeral mbir yi ñu laaj ko kooku la ñuy laaj mu ne alxaq mooy dëgg wa huwa te moom al aliyu mooy ki nga xam ne mooy ki kawe alkabiru te mooy ki màgg léegi nag mu ne bu waxee lool nag waa gis nga mooy asamaan bu nekk ñoom dañu dañuy dañuy mooy ci euh, ca kaw juróom-ñaareelu asamaan ku nekk da ngay laaj ñooñu ñu wax leen li li borom bi wax ñoom ñu waa juróom denneen laaj ba ni muy wàcce ba ñu xay asamaan gu mujj gi léegi foofu nag mu ne fa la ko gaa yi di sàcc fa yasma'uha mustariqu sam'i kii sàcc ci jinne yi xam nga ñoom dañ tegaloo ba ci kaw di ngir mën a sàcc lu ñu dégg léegi nag bu ko déggee rek gaa yi dañuy këf mooy bu déggee wax jooj que ne lii mooy xew ci at mii loolu la boroom bi dogal rek ñu këf rek daw léegi nag bu ñu dawee ay jumla mooy comme lañ gisoon rek que ne gaa illaa man ixtatafa euh, xatfa fa at atba'ahu shihaabun saaqib mooy képp ko ba mu des ki nga xam ne dañ ko gisoon suuratu saafaat mooy ki këf ci ñoom koo xam ne day sàcc ñëw ci jinne yi sàcc rek di daw. bo bu ko defee am benn jum boo xam ne bu leer la bu ko topp mu ne loolu nag mooy xew gaa yi daw léegi nag ginne yi dañ koy joxante ku ku jot kii bi rek jox ko ka ca des kooku daw léegi nag jum yi topp leen dina am ci ñoom ñoo xam ne dinañu rëcc bu ñu rëccee nag ne suñu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne kooku nag mooy ñëw daal di koy jox ñi nga xam ne bu xaabakat yi mbokkam yi fii nii ci kaw suuf bu ko defee nag ñoom ñu nekk fii nag di wax nit ñi naan leen walla lii mooy xew lii mooy xew ëllëg waaye suñu yonent bi la nga xam ne moo ciy dëppook loolu day nekk noonu waaye nag bala mooy li xam barees mooy gaa yi dañ ciy rax dañ ciy rax ay ay kàcc yu baree baree bari ñoom ñoo ñëlee léegi nag loolu la moom la gaa yi di def moo tax sayyidatu Aïsha radiyallahu anha doon na ko wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam gaa yi dañ koo laaj <laughs> ne ko ne ko gaa yi ne ko kii euh, nu mu tudd euh, euh, non kii Euh, euh, euh, li gaa yi wax mooy mooy mooy buxaabakat yi quoi yonent bi alayhi salaam ne ko des fois tam mu nekk dëgg te loolu imaam muslim rahmatullah alayhi soloo na ko dañuy gis mu nekk dëgg yonent bi alayhi salaam dañ koo laaj mu ne ma moo ne ñooñu du ñu la shay ñoom du ñu tus quoi mooy li seeni wax loolu <laughs> la ko waxee mooy du ñu dara mooy buxaabakat yi du ñu dara xam nga ñu la ko wax fan yi la xamuñu dara dañuy xam-xam lu mun a jinne gaa yooyu du ñu dara gaa yi ne ko nag ah yonent bi alayhi salaam ne ñoom léegi li ñuy jaaxal mooy léeg-léeg ñu wax lu ñu woo xam ne dañ koy gis yonent bi alayhi salaam ne waaw loolu expliquer leen lii nag ne leen mooy bu malaaka yi di kii li war a xew dafa am ci ñoom ñoo xam ne jinne comme dañuy tegaloo ci kaw ngir déglu ji sàcc ji ca niir ya buñ ci déggee dara ku nekk da koy jox ka ca des léegi nag am jub yu leen topp ñu yërëc ci nag ñooñu ñooy ñëw mais sauf ko buñ jëlee benn dañ ciy ay ay kàcc yoo xamante ne ni yu baree bare benn dëgg dañ ciy ras li nga xam ne mooy quatre-vingt-dix-neuf juróom-ñeent fukk euh, fu juróom fukk ak juróom-ñeenti lu amul lañ ciy rax léegi nag ki nga xam ne moo tombeek li nga xam ne mooy lu jubli waaw benn ba ñu raxul nag loolu moo ciy nekk dëgg yeneen yépp du demee noonu kon mbir mi loolu la aaya yi nag loolu lay wax loolu lay wax nañ ne suñu boroom ne hatta iza fuz'a ne leen malaaka yooyu ngeen ne ñoo leen di ràmm ñoom ci seen bopp gis nga fii bu ñu déggee wax yu borom bi tabaaraka wa taala dañuy tiit ñoom ñépp lu dul borom bi moo leen di indiwaat kooku nga foog ne mooy tëb di leen ràmm te neexul borom bi tabaaraka wa taala lool la wax kon loolu la wax ci laay bi moo tax mu ne xaalu ñoom dañ naan hatta iza fuz'a ba ni ñuy dindee kon tiitaange googu di leen dal buñ déggee kaddu googu nga xam ne ci leer na leen ne ci boroom bi la tukkee xaalu ñu naan maada qaala rabbukum bu dindee wuññi tiitaange nga leen di dugg maada qaala rabbukum lan la seen borom wax xaalu ñu ne alxaqa mooy dëgg wa huwa tamam al aliyu mooy ki kawete yéegul alkabiru mooy ki màgg mooy ki rëy qul kon suñu borom di continuer mu ne lii mooy li dëgër ci laay bi comme niñ la ko waxee mu ne qul waxal man anakan yarzuqukum moo leen di wërsëgal mina samaawaati ca samaani wal ardi ak suuf qulillah waxal ne allah mooy borom bi wa inna ñun jullit ñi aw iyaakum wala yéen yéefér yi la ala hudan kenn ci ñun daal mu ngi nekk ci njub aw wala boog fii dalalin mubin wala ci cànkute gu leer mooy ñun ñaar ñëpp moom mënuñoo nekkandoo ci jub mooy jullit ñi ak yéefér yi ñoom ñëpp ku nekk li nga nekk baax loolu mënu la nekk suñu boroom ne yonent bi saa saa wax leen ne leen inna wa inna ñun jullit ñi wa iyyaakum wala yéen yéefér yi la ala huda loolu moom leer na kenn ci ñun mu ngi ci kaw njub aw wala te bu newul ci kaw njub ku newul ci kaw njub aw mu ngi wala boog mu ngi fii dalalin ci cànkute mubinin gu leer loolu mooy lii la mooy ñu fee nekk naan bon fii bu leen wax chrétiens yi yahuud parce que le le le dialogue islamo-chrétien exige bon ñoom it liñ ne mënuñoo wax baaxul si dañ naan baaxul suñu borom ñu xoox nga chrétiens yi naan Seydina suñu borom moo moo daa am doom wala yaasu bi laa ngeen bëgg ne parce que dañuy wax waxtaan entre jullit ñee ngi dul jullit ngir daal l'entente nationale boo wane ne ñun Sénégal réewum jàmm la déedéet loolu du dëgg mi da di waxante dëgg loolu moo